أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحجة محي الدين أبو زكريا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 xaddasanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-saadiqul masduuq anna axadakum yujmacu xalquhu fi batni ummihi arbaciina yawman nutfa summa yakuunu calaqatan misla daalik summa yakuunu mudgatan misla daalik summa yursalu al-malak fa yanfuxu fiihi ruux wa yu'maru bi arba'i kalimaat yaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa shaqiyyun aw sa'iid fawalladii laa ilaaha gayruhu inna ahadakum laya'malu bi'amali ahlil jannati hattaa maa yakuunu baynahu wa baynahaa illaa diraa' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه kon al imaamu al-Haafiz an-Nawawi rahimahullah eh, mu ñuy indil hadis bu njëkk ci suñu bunt bii nga ne ñu ngi ko tàmbali woon ci jotaay yi ñu génn alhamdu wal minna mooy hadis eh, bunt bi wala eh, garab gi ci toolu nit ñu sell ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa wa ma'waahum mu doon bunt buy wax ci wàllu la crainte révérentielle mooy ragal boroom bi tabaaraka wa ta'aala ginnaaw biñ gisee wàllu wu njëkk wi ci wàllu aaya yi nga xam ne mooy aaya yi gën a gudd yu mu indi ci buntu yi fi jaar yépp li mu ci indi ci aay indiwu ko ci bunt yi ñu jàlloon mu jàll nag ci xadiis yi waxoon nañ leen na fi indi quinze xadiis euh, fukk ak euh, juróom xadiis insha allah mu koy commencer xadiis numéro trois cent quatre-vingt-seize ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom benn mu nekk xadiisu Mawlana ibnu Mas'ud comme ni ñu ko waxoon ci jotaay bii ñu génn Abdallah mu ne an ibn Mas'ud fay waxoon nga ma naan ma Utba <laughs> ma hmm? moom bu ñu bu ne ibn Mas'ud joyal ko rek Abdallah lañ ci jublu mais pas frère bi Utba ibn Mas'ud radiyallahu anhuma kii kon wa an ibn Mas'ud an ibn Mas'ud mu ngi jële ci Habib radiyallahu anhu annahu qaala mu neena haddathana nettali nañu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ta de as-saadiq mooy ki dëggu ci ay waxam mooy ki nga xam ne moo dëggu ci lépp léppam dafa dëggu lu mu nettali dëgg al-masduq te moom la ñuy dëggal waaw waaw lan la wax anna ahadakum mu nekk kenn ci yéen nit ñi yujma'u dees nañu dajale waaw man nga ne inna ahadakum waaye anna ahadakum la riwaay bi ma yor loolu li mën na nekk waaw eh? comme haddathana la wax man nga ne anna boo ne woon qaala nag inna ngay wax waaw comme niñ koy gise ci riwaay imaam muslim bi mu ne anna ahadakum kene kenn ci yéen de yujma'u nañu dajale xalquhu am mbindam fii batni ummihi ci biiru ndayam arbaina yawman nutfa ñeent fukki bés mu nekk toq maniyu ab toq ab toq boo xam ne maniyu bu góor bi ak bu jigéen bi ñoo jaxasoo waaw loolu lay nekk ñeent fukki gudd ñeent fukki bés quarante jours su ma ginnaaw loolee waaw mu ne summa ginnaaw gi yakunu mu nekk moom moomee alaqatan loo xam ne lumbu deret bu lonk ab adhérence hmm? la ko tubaab bi woowe waaw mu daal di koy mu nekk lan nekk benn sang boo xam ne eh, day day day day day coagulé day xaw a dëgër day ànd nekk mu euh, alaq euh, alaq loo xam ne day lonk waaw nga xam ne day lonk léegi loolu summa ginnaaw loolu nag mu nekk yakunu mu nekk misla dalika mooy lu toll ni lan arbaina yawman quarante jours kon quarante jours njëkk yi nutfa toq man yu góor bee jigéen bi jaxasoo quarante yi ci tegu mu nekk lumbub deret boo xam ne day day lonk summa yakunu ginnaaw gi nag mu nekk ah mudghatan loo xam ne comme ab benn liñ ci lay doon waaw mel ni mooy dogu dogu aw suux lay doon misla zalika lu tolloog lool quarante jours summa ginnaaw gi yeneen quarante yursalu al malak bu quarante yooyu matee muy am nga quarante plus quarante plus quarante ñeent fukk plus ñeent fukk ñeent fukk nga yokk ci ñeent fukk yokk ci waaw summa ginnaaw loolee nag yursalu ci la yónnee ku yónni borom bi almalak almalaku malaaka mi miy toppatoo lool bu ñëwee nu muy def fa yanfuxu fiihi ruux mu daal di wol ci loolee nekk ci biiru ndayam tey dund bébé boo bële nekk ci formation mu daal di ciy ruux wal ci ruuxa wayu maru dees na ko digal moom malaaka boo bële bi arba'i ci ñeenti baat yoo xam ne moom lay bind yu concerné yoo xam ne mooy moo moo ah, moo moo moo soxlaal kii nii nekk di di di di bébé bi ñuy nekk à daal ci formation ñu koy ñu koy defar waaw yëpp mu ne yaktubu dina bind keroog rizqahu wërsëgam lan moo war a nekk wërsëgam ci kaw suuf keroog lañ koy bind waaw ndax milliardaire lay doon wala pauvre lay doon wala richard wala multi richard wala ku moyenne ku tane ah classe moyenne waaye rizqahu wërsëg gi muy am ci wàllu xam-xam ak lépp keroog lañ koy bind ak lépp loo xamante ne wërsëg la bu borom bi jox jàmm keroog benn ngoog ci ñeent yi bu njëkk bi kon wërsëgam wa ajalahu waaye keroog tamit lay bind ak appam de est kii nii nga xam ne génnagul ñëwagul daaru duniyaa <laughs> ñëwagul këru àddina de est ñaari fan lay dund wala un mois wala weer wala ñetti weer wala trente ans fan weeri at wala ñeent fukk wala téeméeri at wala ñaar téeméer <laughs> ak loolee ajali wa ajalahu ak appam quelle est sa durée de longévité sur terre quel le nombre d'années ou de mois ou de jours ah qu'il doit passer sur terre keroog lañ koy bind ajaluhum wa ajalahu ak àppam ñetteel wa amalahu ak jëfam keroog lañ koy bind ndax jëfam jëf ju baax lay nokk bu gërëmuloo yàlla wala jëfuñu texee yi lan lay jëf keroog lañ koy bind ndax jëfi jullit lay jëf wala jëfi kéefir ñetta ngoog ñeenteel te mooy mujj mi wa shaqiyyun aw sa'id est kii day nekk ku texee di wala day nekk ku texe keroog lañ koy bind waaw mu ne fa walladi laa ilaha ghayruhu waat naa ci ki nga xamante ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dut moom inna ahadakum dëgg-dëgg kenn ci yéen la ya'malu dina jëf bi amali ahlil jannati di dem jàkka di woor yooyu ñooy jëfi waa àjjana di joxe zakat di yërëm nit ñi te yàlla tax ah waaw hatta ba maa yakunu baynahu wa baynaha illa diraa ba ni nga xamante ne digganteem ak àjjana nekkul lu dul ak kude moo dox seen moo digganteeg moom mooy diraa gis nga sa catu baaraam boo tàll sa baaraamu euh, tenk yi loxo yi ba ca gën a gudd boo ko foofu ba ci conc bi nga xam ne fa ngay raxas booy raxas loxo raxas boobu mooy farata de du ne man bi may jàpp tàmbali naa raxas sama tenk yi ñetti yoon léegi bu ma ñëwee ba ba raxas sama xar kanam war a raxas samay loxo ci sama poignée bi laay commencé jëm kaw képp ku def loolu ma soo jàpp waaw ndax jàpp bi nga njëkk raxas ñetti yi nga mës raxas sa poignée bi mooy sa tenk yi loolu sunna la du farata kanta bi nga xam ne moom loo nekk ca suuratul maa'ida na ngeen raxas bu ngeen jógee jëm ci julli na ngeen raxas seen xar kanam yi seen loxo yi ilal marafiqi loolu ba ci conco ya boobu mooy da ngay tàmbalee fa catu baaraam ya yéeg ba ci conco yi loolu nag loolu mooy kude mooy ziraa waaw ba lu toll noonu rek des mooy distance bu gàtt lu gàttee des diggante nit ki nga xam ne mu ngi jëf hein jëfu aljana ak aljana ni muy jege ci moom lu tolloog ab kube ab xasab waaye fa yasbiqu alayhi alkitaab téerab dogal ya la yàlla bindoon te du soppeeku daal di njëkk ci moom fa yaamalu ca saase mu jëf bi amali ahli naar mooy mu jeexale ak dundam clôture ko ak lu yées jëfu waa waa waa sawar moom mu weddu yàlla fa yadxuluha mu daal di dugg sawara mu ne waaye wa inna ahadakum dëgg-dëgg kenn ci yéen la ya'malu dina jëf bi amali ahli an ci jëf waa safara di mooy yàlla di tuur deret di naan sàngara di njaaloo di sàcc di jëw di def yu mel noonu di mooy yàlla di ko bokkaale hatta ma yakun ba ni nga xam ne du nekk baynahu diggante waajoojee wa baynaha ak sawara illa zira lu toll ni xasam lu toll ni kude lu toll ni zira waaw Allahu akbar fa yasbiqu mu daal di jiitu ca moom alayhi alkitaab bu téeréb dogal ba na boroom ba bindoon lu njëkk ne woon déggoo sànq ashaqiyun aw sa'id est ce day texee di wala diit wala day texe waaw loolu jiitu bu doon ne daa nekkoon ne malgré départam lépp baaxul yi mu jëf ci yu baax yi yu bon yi mu doon def yëpp ndeke borom bi nee na malgré ça du deewe noonu balaa dee dina def lu ma gërëm loo ma daal di koy dugal aljana fa yasbiqu alayhi alkitab téere ba daal di jiitu ci moom fa yaamalu mu daal di jëf bi amali ahli aljanna waaw ci jëfuwaa aljanna fa yadxuluha mu daal di koy dugge waaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaam al xaafiz ak al imaam muslim ibn al hajjaaj rahmatullah alayhimaa solo nañu xadis bi moo doon xadis numéro 4 ci al arba'iin an-nawawiyya imaam an-nawawi mi bind téere bi bi mu ko indee ci arba'iin moom la defoon xadis numéro 4 waaw léegi ginnaaw xadis bi gis nañ ko ci gàttal léegi vay ñu doon def njàngat yi premier taxriij mooy moo xadis bii nii est-ce que ash-shaykhaani kese ñoo ko génne ñoo ko solo al imaamu ahmadu seen sëriñ daal na koy solo na ko noon al imaam abu daawud as-sijistaani na ko al imaam at-tirmidhi ak al imaam ibnu al-qazwiini mooy rawaahu al illa an-nasaa'i ñeent a sunanul arbaa ñoom ñëpp solo nañ ko am des a imaam Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahman an-Nasawi an-Nasa'i rahimahullah eh? léegi nag ñu ñëw na ko la ko al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom indi na ko ci fu bari waaw indi na ko ci bërëb ne bari la indi na ko ci ñeenti bërëb moom ta'ala ah kon nag ñu jël ci benn al naqul yaa fay hadithan wahidan min riwayati riwayati ah kon nag lañ jël xadis yu indi ci xadisu ah xadisu dañuy xool bi gën a niroog bi bi nga xam ne moo gën a jege euh, bi même bu dee ne ci euh, riwaa imaamu muslim ibnu al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala wala ko jël aywa ñu jël bi <laughs> kon bii jege na voilà mu ne kon kitaabu tawhid baabu baabun wala baabu wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin ci buntu boobu la ko imaamul Bukhari mu ne haddathana Adam mu ne ki ñu ne mooy Adam di Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman Abul Hasan al-Asqalani al-Khurasani rahimahullah at-Tamimi mawlahum al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Shu'ba mu nekk ñu nekk mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Basri amir al-mu'minin qala mu ne haddathana al-A'mash mu nekk ñu nekk mooy al-A'mash di Sulayman ibn Mihran ah, al-Asadi al-Kahili al-Kufi rahimahullah Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala qala sami'tu Zayd ibn Wahb mu ne dégg naa Zayd ibn Wahb di Zayd ibn Wahb al-Juhani Abu Sulayman al-Kufi mukhadram rahimahullah dina ñëw ci moom qaala mu ne sami'tu dégg naa parce que Zayd ibn Wahb en fait moom euh, dafa fekk dund Yonent bi alayhi salaam doon na sax euh, lii borom taarixul islam wax comme as-Sunabuhil moo la ko dal moo ko dal gis nañ as-Sunabuhil yaa ngi koy fàttala ko fay rahimahullah nga xam ne da doon ñëw ci yonent bi alayhi salaam moom ba muy jógam dëkkam mu ko ñëw ba ci yoon bi ba mu àggee kële Sunaabix yi moom dal xolay fa la yemoon hein bi ñu am nee xaat waqat yi madina di dal xolay fa la voilà jox fa foofu la juumoon naan mii waa ahlil madina alors que non non miiqaatu waa Sham la moom àggee jox fa ci la yonent bi saa saa génn àddina Abdallah kii kii Zayd ibn Wahb mi looloo ko dal borom taarixul islam al al al kii al al al az-Zahabi rahimahullah nee na kii Kuufi la ah, qadiimul liqaa ku sori lu mu dajeeg nit ñi. raxala ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qubida wa huwa fi tariq waaw waaw mu ne moom mii laxas na jóge dëkkam di dem. ngir fekk ci yonent bi alayhi salaam ñëw Medina ci yonent bi alayhi salaam fa qubida yonent bi alayhi salaam boromam jël ko yóbbu ko ila rafiqil a'la wa huwa fekk moom Zayd ibn Wahb mu ngi woon ci yoon bi. ah Zayd ibn Wahb bi moo nettaloon hadiis Seydina Abu Zarr boobu nga xam ne mooy dagg loosu kàccoor yi <laughs> ak ñi nga xamante ne boroom boroom fitna yi ñi yee ay fitna wax ay kasibook ay kàcc naan naan euh, kii sàngam euh, téere sàngam bind na lii. waaw ñu naan mooy biñ naan Seydina Abu Zar Seydina Usman da koo da koo da koo da koo dàq exilé ko ah <laughs> wax ci wax yu ñaaw yoo xamante ne du dëgg waaw <laughs> moom moo ñëw nee man damaa romb ta xadis mu sax Imaamul Buxaari rahimahullah bi ñu doon gis euh, euh, tarjama Seydina Abu Zar ci euh, ci siira bi gisoon nañ ko Zayd ibn Wahb bii la woon man maa jaar fële Rabada ah, Rabada Rabada rabada fekk fa Abu Dhar ko mais waa Abu yow lu lu tax nga nekk fii wéet yow kese nga nekk fi ak sa soxna ak benn ku lay liggéey rek loolu fii yaw kese ah mu ko man de euh, damaa nekkoon Sham waaw mooy Sham la ne woon waxoon nañ la ko ba mu fa jógee di ñëw di ko Seydina Usmaan woolu woo avant muy dem rabada da koo woolu mu ne ko ndax damaa nekkoon Sham de. léegi mu am wax man ak Muawiya mooy xëccoo comme comme noonu gouverneur bi foofu Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Abd Shams ibn Umayya <laughs> moo noonu gouverneur bi léegi ñoom ñaar ñu am ay wax waaye ci ay masala yoo xam dañ ci doon wuute lu bari léegi Seydina Usman surtout wàllu zakat yeeg ak ñu am alal ak ñu ñàkk ñeeg yu mel noonu façon yu mel noonu euh, léegi Seydina Usman ibn Affan alayhi ridwanu rahim rahman gis loolu li gën na woolu Seydina Abu Dhar mu woolu ko mu ñëw Seydina Abu Dhar ko nettali moo ko nettali Zayd ibn Wahm bii ne ko bi ma amee moom nag coow ci la ma Usman woo ma ñëw bi ma ñëwee eh, mu ne ma bu la neexee law shi'ta tanaxayta waaye bul sooy mu ne ko bu la soobee de waaw déglu ko moom mu wax version wam li ko wutale mois Muawiya euh, ci masala yoo xam ne ay masala ci wàllu zakat ak yu mel noonu ak xam nga moom Seydina Abu Zar moom dafa jàppoon na nit ki moom euh, bon waru nekk di dencay alal ak yooyu quoi <laughs> waaw bon ak yoo xamante ne taxuñoo jóg léegi Seydina Usmaan dégg ko ba pare mun na ko bala soobee de nga nga nga nga nga randu mooy nga randu bu waaye nag bul sori nekkal foo xam ne bul sori waaw nee na loolu nag moo ma awqaat nii loolu moo ma indi fii sama bërëb bii ma nekk ak la koy nante alayhi salaatu salaam waxoon moom Seydina Abu Dar loolu ci beneen xadis la kon Zayd ibn Wahb lii la jële ci Abu Dar waaw nga xam ne ñépp ñu naan Seydina Usmaan moo fitnaal Seydina Abu Dar daq ko injile ko loolu xawlu kadibin wa buhtaanin wa zuur te leeraloon nañ ko tamit ci tarjama Seydina euh, euh, al-Mi'taa Usmaan ibn Affaan alayhi ridaa ar-Rahmaan kon loolu de loolu la it gisoon nañu ko leeraloon nañ ko foofu it leeraloon nañ ko foofu waaye ci beneen xadiis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam boo waxoon Seydina Abu Dharr radiyallahu anhu na ko idaa balagal binaa sal'an fakhruj minha ne ko woon gis nga Medina buy yokk xam nga ville ab dëkk day yokk fii mu ne ko yaakaaroon ne Ndakaaru nii mu toll nii noonu la toll xoola <laughs> ñu dëkk Kër Masar Kër Masar Kër Masar yaa yaa vingt ans Kër Masar c'était àll benn àll bu rëy mooy li ko wër Kër Masar euh, cosaan bi li ko wër àll bi fi ñu ñu dëkkalee mais daanaka ñu bari fa ñu nekk nga xam ne ba léegi ba def def ko département wala lan waaw yu mel noonu mais Kër Masar benn àll bu bu àll la yoon loolu lépp dem na Ndakaaru tamit c'était pareil Dakar dafa am ne la yaatu te dëkk yëpp ci yëpp Lyon <laughs> <laughs> <laughs> ngeen foog ne Lyon daa réer waaye Paris foog ne Paris c'était ça mooy nit ñi dañuy ñëw muy gën bari muy yokk nit ñi di tabax ci biti ba dëkk yi di takk mu takkaloo nekk ngandum agglomération ah mu nekk ngandum agglomération voilà léegi bu nag dana Medina. bu àggee sala mooy montagne boobu bala nga xam ne gisoon nañ ko keroog bi ñuy gis <laughs> keroog xaw na yàgg <laughs> def nay weer parce que mooy li ñuy ci buntu tawba ah hadis say na kambum na Malik bu gudd boo bële ñu gisoon vay j'espère que koy fàtte moo doon deuxième buntu bi ah hadis say na kambum na Malik bi moo doon hadis numéro vingt ci téere bi bi ñu koy gis tuddoon nañ fa sala waaja yéegoon foofu rek yuuxu na ko yaa Ka'b ibn Malik abshir yow Ka'b ibn Malik abshir bëgga waaw mu ne ko bu dëkkuwaay yi di yokk Medina nit ñi di dëkk ba àgg Sal'a na ki ci génn na nga génn Medina yooyu yëpp tax Seydina Abu Zar daal di nekkoon foofule loolu c'était pour wax ci ki nga xam ne mooy Zayd ibn Wahb bi nga xam ne muxadram la voilà waaw <laughs> ah, wow danay saan imagine nga ci yoon bi la nekk jóge dëkkam ba muy jóge dëkkam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ngi dund ko mu jóge dëkkam ngir dem seeti ko waaye bi mu demee ba foofu bi mu nekkee ci yoon wi bi mu nekkee ci yoon wi ci la ci la ko ci la faatu waaw ci la yonent balay saat saam faatu kon na an Zayd ibn Wahb kon Zayd ibn Wahb moom mooy sami'tu dégg naa Abdallah ibn Mas'ud nee na dégg naa Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdirrahman rahimahullah ah, al-Kufi Kufa la mujjoon nekk waaye mu ngi génn àddina Medina ah Medina la génn àddina parce que dafa ñëwoon eh, am na nag ñu naan Kufa mais li gën a dëgër mooy Medina eh, mooy ci yoon bi eh, bi muy ndax bi muy dem bon Medina la génn àddina ci jamonoy Seydina Usman ibn Affan am na ñu ne Kufa. loolu yëpp leeraloon nañ ko mu ne an ibni Mas'uudin radiyallahu anhu annahu qaala haddathanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-saadiqul masduuq anna xalqa ahadikum yujma'u fii batni ummihi arba'iina yawman wa arba'iina layla thumma yakuunu 'alaqatan mithlahu thumma yakuunu fii dama fii batni ummihi dañ koy dajal arba'iina yawman hmm? quarante bés ak quarante guddi mooy guddi bés voilà tumma yakunu alaqatan mu nekk loo xamante ne ni day eh, aw aw dogu deret la eh, lumbu deret eh, woo xam ne day lonk mislahu summa yakunu mudghatan mislahu summa yub'athu ilayhi al-malak fa yu'dhan fa yu'dhanu bi arba'i kalimatin fa yaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa shaqiyyun am sa'id summa yanfukhu fiihi ruux fa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta la yakunu baynahu baynaha wa baynahu illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulu an-nar wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynaha wa baynahu illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu 'amala ahli al-jannati fa yadkhuluha noonu la ko al-imam daal di indi al imaam al Buxaari rahimahullah kanta al imaamu al haafizu Muslim ibnu al Hajjaaj Abul Husayn rahimahullah moom daa dajale riwaaya yi xam nga imaam Muslim moom danañ di jël dajale benn bërëb waaw ci kitaabul qadar ci kitaabul qadar waaw foofu rek fa la dajale affaire bi voilà mu ne xoolal awalu kitaabi sunna baabun fil qadar <laughs> non lu may wax nii loolu imaam Abu Dawud la imaamu Muslim kitaabul qadar la góode voilà al imaamu Muslim kitaabul qadar baabu kayfiyatul xalq xalqil aadami fi batni ummihi waaw mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad voilà <laughs> ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala qaala haddasanaa Abu Mu'aawiya mu nekk ñu nettali ma Abu Muawiya di Muhammad ibn Xaasim at-Tamimi as-Sa'di mawlaahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa Waki' oh, ibn Abi Shayba moo ne haddathana Abu Muawiya wa Waki' wala ak Waki' Waki' mu màgg mi ibn al-Jarrah ibn Malih ar-Ruwasi waaw al-Kufi al-Asbahani an-Naysaabuuriyul A'war Abu Sufyaan rahimahullah looloo doon dàkkattalam Abu Sufyaan ah rahimahullahu ta'aala ha mu ne taxawal mu andil la beneen càllale man imaamu Muslim wa haddathanaa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdaani mu nekk suñu beneen sëriñ jëlee naa ko wallafdu lahu te kat bi ma indi fii moom mii la ñeel muy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdaani wa Abu Abdirrahmaan al-Kuufi rahimahullahu ta'aala mu ne wal lafdu lahu mu ne qaala nee na haddathana abi mooy Muhammad ibn Abdillah baay mooy Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah ah, ibn Abi Hayya nga xam ne Abu Hisham al-Kharifi al-Kufi rahimahullahu ta'ala ah. mu ne wa Abu Muawiya waaw haddathani mu ne haddathana mooy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mu ne sama baay moo ñu nettali Abu Muawiya rahimahu rahmatullah alayhima Abu Muawiya gis nañ ko sànq wa Waki' ak Waki' gis nga kon ci moom bu dee Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr moom ci ñetti baayam Abu Muawiya ak Waki' voilà bu dee Abu Bakr ibn Abi Shayba ci Abu Muawiya ak Waki' kese rahmatullah ala al-jami' qaalu ñoom ñëpp nee nañu Allahu akbar eh, kan moo wax mooy baayam Abdallah ibn Numayr Abu Muawiya ak Waki' ñoom ñëpp nee nañu nee nañu mu ne kon xaalu ñoom ñépp de nee nañ haddathana al-A'mash ñu ne ki leen nettali mooy al-A'mash gis nañ ko sànq Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili al-Kuufi an Zayd ibn Wahb gis nañ ko sànq Abdullah gis nañ ko sànq mooy ñu masoon annahu qaala haddathana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-saadiqu al-masduuq inna ahadakum yujma'u khalquhu fii batni ummihi arba'iina yawman thumma yakuunu fii dhaalika 'alaqatan mithla dhaalika tumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalika thumma yursalu il thumma yursalu al-malak fa yanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع fa yasbiqu alayhi alkitaabu fa ya'malu bi'amali ahli nnaari fa yadxuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nnaari hattaa maa yakuunu baynahu wa baynahaa illaa diraa' fa yasbiqu alayhi alkitaabu fa ya'malu bi'amali ahli aljannati fa yadxuluha kon nii la ko al imaamu al-haafizu Muslim Abu di Muslim ibnu al-Hajjaaj rahimahullah mu ngi noonu léegi kon ginnaaw loolu nag eh, mu des njàngat yi nga xam ne ñoo nekk ci hadis bi ak premièrement lëkkaale bi mu am ak buntu ragal yàlla buntu ragal tiit ñu ne la leer na loolu kon mooy nit ñi xoola yeneen tubaab saa saa mooy partie bi mu ne inna ahadakum dëgg-dëgg kenn ci yéen la ya'malu dina jëf bi amali ahlil janna jëfu waa ajjana hatta ma yakunu ba du nekk baynawu diggante wa bayna ajjana illaa zina lu ni kude fa yasbiqu xalqal kitaab la yàlla namoon ci moom te bindoon ko jiitu jiitu ko fa ya'malu mu jëf bi amali ahlin naari fa yadxuluhaa mu ko mu fa safara contraire bi naka doon nit di jëf safara ba dara boog safara dara desul lu dul wala kude. mu jëf jëf waa jana dugg ba te kenn la ci kenn kan yow mii yow la amut <laughs> loolu amut moo tax loolu nit ñi di tiit ndax loolu waaw loolu moo gën a tax nit ñi di tiit comme li nga xamante ni moom la kii wax <laughs> akbar Ibn Abi Jamra rahimahullahu ta'ala mu ne haadihi llatii qata'at a'naaqa ar-rijaal ma'a maa hum fiihi min husni al-haal li-annahum laa yadruuna bimaa laa yuxtamu lahum waaw ñu ne gis nga lii nii yeneen traçais à saa wax lii allatii mooy li nga xam ne qata'at moo dog a'naaqa ar-rijaal dog góor ñi mooy moo leen sët moo leen moo moo tax ñu ñu ñu ñu lan ñu ñu ñu daal di ñu ñu daal di sëngin ñu daal di jaaxle xamuñu lan lañuy def. moo tax ñu daal di nekk ñoo xamante ne vraiment mel ni ku ñu bokk saw loos malgré mooy bu nee rijaal ak mooy rijaalullahi mooy góor yàlla yi nga xamante ne ci jaamu yàlla lañu leen xame mu ne lii mooy li nga xamante ne mooy li leen gën a préoccupé gën leen tiital lu tax mamahum fii fi husn min husnil xaal ànd ak li ñu nekk ci rafet xaal di jaamu yàlla di fexe di leen teg seen bopp ci sunna bi mel noonu ñépp waaye malgré ça xadiis bu mel nii da leen di tiitloo li annahum ndax ñoom laa yadruuna xamuñu bi maza yuxtamu lahum ana ci kaw lan lañ leen di euh, lan lay la ñuy la borom bi di kaste téye di jeexale seen mbir waaw waaw te nag mbiri bi a'malu bil xawaatim yonent bi alayhi salaam nee na dëgg-dëgg gis nga mbir euh, euh, mbir yi gis nga mbir yi mbir yi dëgg dëgg mbir yi mooy sa jeexital ma la ne waaw waaw loolu moom fala ne <laughs> fala ne waaw foofu la ne <laughs> waaw loolu tiital loolu moo leen di tiital dëgg-dëgg moo tax kii ndax yow da ngaa xam kan kan kan kan comme que ki man nay def yéen waa ajjana bay waaje kii ndekete yoo borom bi bindoon na jeex fekkoon na mu li juutu que ne bindoon na ne waa ji moom est-ce que kuy texe la am ku texee di te yow xamoo kan nga ci <laughs> te loolu noon mu wax boroom xam-xam yu bari looloo leen tiital waaw waaw. looloo leen tiital moo tax Seydina Sahl ibn Abdillah at-Tustari comme ni ko boroom Jaami'ul Ulum wal Hikam al imaam euh, euh, kii euh, Ibn Rajab al-Hanbali hmm, Zaynuddin Abul Faraj Abdurrahman ibn Shihabuddin ah Ibn Rajab al-Hanbali al-Baghdadi rahimahullah ni mu ko waxe mu ne Sahl ibn ah, Sahl at-Tustari de nee na al-muridu yaxaafu an yubtala bil ma'aasi wal aarifu yaxaafu an yubtala bil kufr mu ne gis nga taalibe bi te nam ma dem ci boroomam moom li muy ragal bàkkaar yi lay ragal ñu daal di koy boroomam seetaan ko ah nattoo ko seetaan ko bàyyi ko mu nekk ci mooy yàlla yi waaye ci nan dafa yàlla wal aarif yaxaafu an yubtala bil kufr moom li mu gën a ragal mooy ak kéeféer mooy ñu nattoo ko loolu mu tëju ko ay mbiram waaw mu ngi noonu kon loolu mooy li nga xamante ne moo gën a tiitloo nit ñi waaw waaw <laughs> waaw moo tax Seydina Sufyan ath-Thawri rahimahullah doon wax waaw ba léegi al-Hafiz Ibn Rajab di ko nettali mu ne wa kana Sufyan yashtaddu qalaquhu min as-sawabiq wal khawatim fa kaana yabki wa yaqul axaafu an akuna fi ummi alkitaabi shaqiyan shaqiyan wa yabki wa yaqul axaafu an uslaba al imaanu inda al mawt waaw mu ne moo tax tiitaay goog ñu la wax li tax baabul xawfi lëkkaale ma buntu bi <laughs> bu dee ñii ñoom Sufyaan <laughs> waaw Allahu akbar mu ne Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ash-Shaw ibn Sa'iid as-Sawri rahmatullah alayhima da doon tar ak njàqareem ak tiitaangeen ci yi jiitu ci ay jëfam waaye rawatina liy mujj ci ay jëfam moo tax fa kaana nekkoon na yabki wa yaqul da doon jooy di wax naan axaafu damaa ragal an akuna ma bokk fii ummul kitaab fii ummul kitaab bi ca ndayi téere nga xam ne du soppeeku loolu waxoon nañ ci ba ñuy wax yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu ummul kitaab ah